njaalookat ci boppam njaalookat rek ki koy takk mooy njaalookat bu xam ne jullit la ki ko mën a takk njaalookat bu góor ki mu mën a takk mooy njaalookat bu jigéen wala koo xamante ne ab yéefar la polythéiste vice versa mooy njaalookat bu jigéen ki ko mën takk mooy njaalookat bu góor walla ki nga xam ne ak bokkaalekat bu góor la loolu la aaya bi wax léegi laaj bi mooy waaw euh, loolu moom luy àtteem mooy aay bii nii aay bi est-ce mooy àtte bi day daw ba léegi mooy nañ jël ñaari kaa ñu ne monsieur A pour bañ tudd tur muy tombe kenn muse A nguur A waa ji A moom am njaalookat bu góor la boo xam ne jullit la ndaw si bee ab njaalookat la boo xam ne bu jigéen la est-ce est-ce que waa ji C ab C koo xam ne moom moo ñëwee numéro C waa ji keneen ki. mooy liñ naan monsieur X ak monsieur Y ak monsieur Z comme ñooñu rek man A laa jël B ak C A góor la koo xam ne njaalookat la B jigéen la koo xam ne njaalookat la C moom du njaalookat te jullit la. est-ce que am na droit kooku C moom takk ki nga xamante ne ni mooy B mi nga xam ne jigéen la te njaalookat la. xam nga aaya bi dafa leer mooy ne njaalookat bu jigéen njaalookat bu góor la mën a bu bu moo ko mën a takk wala ab yéeféer dañ naan la aaya bii li gën a dëgër te la Seydina Sa'id ibn al radiyallahu rahmatullah alayhi daal di wax eh, naka noonu avant moom imaam ibnu umar radiyallahu taala anhu moom it loolu la wax li ëpp ci boroom xam-xam yi tamit loolu lañu wax këni euh, euh, léegi nañ wax ñoom ñooy ñan li ëpp ci boroom xam-xam yi imaamu maalik wax nañ la ci saxaaba yi seydina abdullah ibnu umar ak doomam di saalim ibn abdullah ibn umar ibn alxataab ak jaabir ibn zeyd ak ata ak taawuus ak naka noon maalik ibn anas di boroom ngir mi te wax la tamit buñ jële ci imaam abu xanifa ak saxaa mooy ànd ndoowam yi euh, te imaam ashafii yit loolu la wax ñoom ak seydina sa'id ibn al musayyib wax nañ la ko këne aaya bi dañ koo suuxal mooy dafa dañ koo abrogé loolu mooy la premièrement côté bi ne euh, azani laa yankahu illa zaniya aw mushrika mooy njaalookat bu góor bi du takk ku dul njaalookat bu jigéen wala koo xam ne polythéiste la côté boobu am na yeneen aaya ko dàq mooy takk góor jullit takk yéefér loolu manu la ne surtout fii mushrika la wax mooy koo xam ne polythéiste du du koo xam ne gens du livre la ndax bu dee ne loolu ñëpp xam na ku siiw alxuraan a ko wax këni euh, góor jullit manu takk nit koo xam ne jigéen koo xam ne athée la walla wala polythéiste la wala animiste la wala yooyu manu koo takk ki mu mën a takk mooy koo xam ne juive la wala chrétienne ci ay conditions du ne ay baptisé woon nañu ko mais ndaw si gëmatu ci woon dara gëmatu dara bépp femme bu ne man dëgg la baptisé woon nañu ma comme nag tubaab yi nii fii nii ñu bari noonu la gars yi dañuy ñëw fii gis benn tubaab bu bëggante après ñu ñëw ci imam bi wala ñu woote senegaal ba ñu nangu ñu wax imam bi mu maye leen bàyyi woote ñu ne voilà wala seet leen benn imam bu nekk foofu voilà monsieur Ndiagakat may nañ ko madame Elisabeth de Marestier léegi bon ñu ne yow Élisabeth xam nga ñun problème day am mooy moo tax mariage yu mel yooyu yëpp ci ci ci nikaaxu shubha la dugg la la dugg mooy euh, euh, mariage boo xam ne day niroog mariage bu normal alors que normal mooy ne premièrement kiy maye waroon na laaj ne ndaw si moom mooy yooyu bu ñu la ko waxee bul tëb rek may déedéet fatabayyanu alxuraan dane fatabayyanu leerlu leen leerlu leen bala ngeen di def ay déli wala ngeen def loo xam ne dangeen di mujj di ko rëccu déedéet li ngeen di def leerlu leen laaj leen manoo koo teg rek ci man dama man dama amoon confiance ci waa ji foogoon naa déedéet foogoon naa la moo tax responsabilité la boo nee Sénégal xamoo situation wu France wala Europe ni mu demee nit woola di la laaj yenn questions yi surtout ki yenn produits yi nga xam ne ñoo fi am yow xamoo ni mu composé wu wala façon yàpp yeeg yooyu yow dangaa war a laaj lu leer yow mii war a tontu manoo ko teg rek ay lii laa foog wala ñoom ay ahlu kitaab la kan moo la ne waa waa Europe waa France ahlu kitaab la duñu ahlu kitaab la ay athée moo fi ëpp am na nag ay chrétien mais ñooñu bareetuñu mënul ñëw rek waaye yàpp bi Europe la jóge wala ay wa tuddal yàlla lekk hada kadib ku wax loolu xamoo li ngay wax du dëgg mooy dangay laaj Élisabeth le Marechal mii moom lan la nga ne moom kii la chrétien nga ne noo xaar te loolu waa ji moo koy wax ah monsieur Ndiaga moom moo koy wax mais ndaw si moom xam nga tubaab bi ñoom son franc moom moom moom li ñu doon lañ lay wax. Euh, mais ndaw si boo ko laajee mu ne non moi je ne crois rien ah j'ai été baptisé oui lorsque quatre ans wala loolu deux ans wala yooyu mais. Euh, man gëmatuma dara <laughs> kooku noonu waa ji amul droit ak kooku même bu dee il elle été baptisée ndax kooku yéeféer na boo xam ne du ahlu kitaab te sax du n'importe ahlu kitaab ah, mooy ahlu kitaab boo xamante ni ni moom dafa au moins respecté na seen diine te moom reconnaître ne ci la ne christianisme wala judaïsme ci la nekk di appliquer gëm ko di loolu kooku la mais pas koo xam ne de noonoonu rek la déedéet léegi ndaw soosu ne moom moom gëmatul dara mais baptisé woon nañ ko kooku jullit manu koo takk fekk tuubul kooku amul sax muy mu ne damay def rétropédalage damay tourner waat waa nekkaat naa chrétien déedéet bu dee loolu du baax lenn rekk nga ko mën a takk mooy mu nekk jullit mais manu la jaar de du la du christianisme athéisme yow bi nga ko ñëwee wax ko lool léegi mu ne mu ne kon damay retourner nekk chrétien pour nga man maa takk loolu manu la ne moo tax loolu euh, leer na aaya bi leeral na ko que ne jullit bu góor moom lu takk Euh, manula takk kan ki mën a takk mooy ab jullit bu jigéen wala koo xam ne ñi nga xam ne ahlul kitaab juif wala chrétien ci condition yoo xam ne boo di yaatal yépp manula ne pour euh, ndax fii du jataayam moo tax lii nii ñuy wax euh, fii bërëb yi ñu ne ak jataay yi du jataayu lool loolu jataayu fiqh ak jataayu question réponse ci la doon gën yaatu mais liñ ci wax loolu war na doy en tout cas mooy ne loolu manu la ne lu dul koo xam ne góor jullit jigéenu juif wala chrétien la te loolu sax boroom xam-xam yëpp d'accord ci ku mel ni Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu moom bokk na ci ñi nga xam ne dañ ne non non non ndax chrétien yeeg juif yi kenn dàquleen a bokkaale ndax ñoom ci ñii dañ ne Isa ibn Allah ñee ne Uzayr ibn Allah même bu ne yaxu alxuraan moo ñëw nag gën a dëgëral waxu waa jumhur ne jamaahir sax que ne mën na jullit bu góor mën naa takk chrétien wala juif mais ci condition léegi kon côté boobu leer na léegi nag mu des kon moo tax bim naa zani laa yankahu illaa zaniya aw mushrika mooy côté boobu leer na mooy mushrika jullit manu koo takk ak noo ko mën di mooy mënu takk koo xam ne gëmul yàlla polythéiste la te amul benn ci euh, bokkul ci juif yi wala chrétien yi léegi beneen côté bi wa zaniyatu la yankahuha illa zanin aw mushrik boobu moom mooy bi impossible jigéenu jullit du chrétien du juif du athée du bouddhiste du ku dul jullit manu koo takk pour fi pour pour yombal pour gàttal jigéenu jullit ku dul jullit ni moom manu koo takk voilà euh, léegi kon ñaari côté yooyu leer léegi mu des entre ki nga xam ne moom la la njaalookat bu jigéen la julli ñoom ñaar ñépp julli la mais ndaw si moom njaalookat la waa ji du njaalookat est-ce que waa ji na koo takk loolu la la moom lañ la ne boroom xam-xam yi ñu nii bu dee ci madhaahibul arba'a yi gis nga ñoom mu sa Musayyib tamit ak yooñu mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi loolu lañu wax ne que aaya bi dañ ko nasaxal ah mooy dañ koo abrogé këne loolu mooy këne euh, jullit boo xam ne du njaalookat man na takk koo xam ne njaalookat mais ci condition mooy mu tuub génn ci loolu ndax tamit mais euh, sinon mooy yaw manoon takk koo xam ne moom mu ngi ciy liggéey nekk prostituée yow nga takk ko noonu ndax yow bu boobaa yow ci sa bopp dangaa xamatul est-ce que doom ju mu fi am yaa ko juróom déet mooy ku tuub génn ci loolu kooku nit ku baax man na ku takk kooku loolu benn problème amu ci ci gàttal euh, wallahu taala aalam